a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du annahu almaysuur aljuzu thaani ah, continuer ci fi ñu yemoon ci cours grammaire bi tey ñu war a gis annaatu muy l'adjectif bokk ci tawaabiyan yi mooy yi nga xam ne dañuy toppe dañuy toppi ñoom kenn du leen topp mais ñoom dañuy toppi waxoon nañ ne al atf maatuuf la mooy al maatuufu ak an naatu ak al badalu ak at tawkiid gisoon nañu al maatuufu tey ñu war gis an naatu an naatu nag mooy adjectif euh, waaye balaa boobu di corriger exercice yi nga xam ne ñoom ñoo concerné woon Euh, al atfu dana woon tamarin anshi defaral salaasa jumalin trois phrases fii haa ci phrase yooyee xarfun na am xaraf min xurufil atfi ci xarafu atfi mooy ñetti phrase yoo xam ne mu ne bayna qawsayni istamil ahrufan muxtalifa na nga utiliser nag ay xaraf yoo xam ne dañoo différencier boo utiliser bii ci fii bul utiliser bu ko utiliser ci beneen phrase bi kon dama naan exemple bu njëkk ra'aytu ismaila wa ibrahima aytu gis naa ismaila ismail wa ibrahima ak ibrahim léegi ibrahim moom maatuuf la day topp ismail mansuub la kon moom it day nekk mansuub te maf'ulun man bu njëkk bi ma maf'ulun bihi mansuub moom day nekk lan mansuub day dañ koy mas masque kaw fatxa ñu ne la kon joxe nga wa bul ko joxewaat nga ne beneen exemple boo xam ne summa laay wax ma ne ak raju akramtu rajula summa ibnahu akramtu la summa ibnahu mooy dama teral waa ji akramtu rajula summa ibnahu mooy dama teral waa ji ba pare door teral doomam moom ne na rajula ibna rajula ibna summa ngoog xarfu min xurufin atfi mane kon léegi ñaara ngoog benn ci des mane ne fa bi laay jël mane daxala walla xaraja xaalidun fa ahmadu xaraja génn na xaalidun xaalid fa ahmadu rekk ahmad tamit génn emboîté ko le xaalidu xaalidu léegi ahmadu ahmad moom ci asmaa'u yi nga xam ne ak tafdil la moom kenn du ko def dun moo tax ahmadu ngay wax kon xaalidun ahmadu fa bi mu ko ñoo ne la kon beneen exercice bi ci teggoon dañ noon bayyin xarfal atfi thumma adbut xarakata ma ahmar waneel lan mooy xarfu atf bi ci yii di ñëw ginnaaw bi nga xam ginnaaw gi nga maas yi nekk en rouge li ne mais dañuy maas ba pare phrase bu njëkk bi sabara nabi yaa bu am shadda bi tegu ci wa asxaa baabeek haa bi tegu ci alal ba'sa hamza bi tegu ci bi nekk ci kaw ligne bi wa suxriya taabu tëju bi tegu ci asufaha hamza bi tegu ci léegi nag ñu ne la loolu ngay maas léegi nii lañ koy maase danga naan sabara nabiyu sabara muñ na an nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu wa asxaabuhu comme que nabiyu wa asxaabuhu ak ay saxaabaam radiyallahu ta'ala anhum alal ba'saa i ci weñso yi ci yu metti yiñ ko noon yi doon teg lor yi wa suxriyati as-sufaha'i wa suxriyati al-ba'sa'i wa ak sabotage boroom xel yu dese yi kon loolu mooy masque bi léegi ñu ne la ana xaruful atfi wala xarfaat nga ne wabi sabara nabiyu wa asxaabuhu wa boobu moom comme anna nabiyya sallallahu wa asxaabahu yatawaddau min mazaadati imra'atin mushrika comme boobu la waaw boobu anna nabiyya wa asxaabahu fii nag comme que sabara nabiyyu wa bi kon mooy waawaat wa asxaabuhu wa bi mooy waawaat alal ba'saa i wa beneen wa baa ngoog wa suxriyati alal ba'saa kon ñaar yooyu ñaar yëpp wala ci phrase boobu ñooy xuruful atfi beneen phrase bi maa jaa almualli miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas al yawma bal naa i baabeek haa bi tegu ci nga war koo maas danga naan maa jaa a dikkul almuallimu jàngalekat bu góor bi al ma tey bal li fi nekk kay ki ñëw mooy naa i bu huu naa i bu huu ki nga xam ne moo ko remplacer moo ko fi wuutu léegi ñu ne la ana ana xarfaat fi bi nga ne mooy bal bal mooy xarfu atf bi moo tax nga ne al muallimu bal naa i bu ndax muallimu bi ci tegu ra'aytu al taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas summa tilmida taabu ubbeeku bi tegu ci léegi nii lañ koy maase danga naan ra'aytul muallimata summa tilmidaati ndax jamoon muannathun saalimun yunsabu bil kasrati kama yujarru bil kasrati kon ra'aytu almuallima ta ra'aytu gis naa almuallima ta summa tal summa tilmiida ti léegi nag ñu ne la fii ana xarfu atf bi nga ne gis naa mooy gis naa jàngalekat bu jigéen bi ginnaaw gi ma gis élèves yu jigéen yi summa mooy xarfu atf bi summa moo tax muallima ta summa tilmiida ti li tax nag woon tilmiida ta ndax til jamu muzakkar saalim moom ta amu ci moom buñ ko waree def tàtti lañ koy def loolu mooy yun yunsabu bil kasrati bi mujj mu ne woon arib ma lawnu ahmar inraabal li nekk en rouge li couleuram nekk en rouge nga ne alxuraan noonu ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim lirrijaali nasiibum mimma tarakal li nga xamante ne nii taraka bàyyi na ko alwaalidaani ñaari waajur yi wal aqrabuuna ak jegeñaale yi léegi lu ci newoon en rouge mooy alwaalidaani wal aqrabuuna ñu ne i'raab ko nga ne alwaalidaani faa'ilun taraka kan moo bàyyi alwaalidaani ñaari euh, nu mu tuddati waajur yi alwaalidaani kon faa'ilun marfu'un bil alifi li annahu nag dañ ko rafaawe lan alif waalidaani alif alif boobu li annahu musanna ndax dafa nekk lan musanna ñaar la duel aqrabuuna moo ci nekkaat aadu aqrabuuna danga naan maatuufun moom maatuuf la marfu'un bi subuuti nuuni dañ ko rafaawe ci subuuti nuuni moo dafa bokk ci al mulhaqa bi jamu muzakkar saalim comme al yiñ gisoon ay sab'una ak yooyu nga xam ne dañ leena comme si wala si wala sinuuna siniina sinuuna ay at yu metti yooyu nga xam dañ leen ni jokkale comme si ay euh, mu zakkar saalim kon na danga naan maatuufun marfu'un bi subuuti nuuni wa huwa mulhaqa bi al aljamal muzakkar saalim bu la neexee nga boole ci loolu mu mujjee wax kon loolu moo doon exercice yi tey nag ñu war a gis deuxième élément bi nga xam ne moom moo composé tawaabiin yi tawaabiin yi mooy topp ginnaaw bi ñu gisee al atfu kon tey ñu war a gis an naatu laata ñuy gis al badalu ak at tawkiidu kon an naatu la gis muy adjectif mu ne an naatu nuqtataani wasfun yuzkaru li bayaani sifatin min sifatismin qablahu bayna qawsayni an naatul xaqiiqiyu mu ne an naatu nuqtataani an naatu mooy adjectif mooy li nga xam ne day dama ci melal nit li may jël ngir melal bu ma nee kër gu weex gu weex loolu weex boobu moom lañ na moom laa utiliser pour melal kër gi moom laa jëfandikoo pour nit ñi xam ne kër gi dafa weex te ñuulul couleur bi mu ne fun ab melo la mooy description la karu boo xamante ni dañ koy tudd dañuy tudd melo boobu li bayaani sifatin ngir wane melo min sifatis min pour wane benn ci melo yi tur bi nga xam ne moom moo jiitu moom moo jiitu tur euh, melo bi may tudd loolu mooy lan mu ne bay na xaw qawsayni entre parenthèses at naatul xaqiiqi lool mooy naat melo dëggantaan loolu mooy lan mooy bu ma naan mbuus mu bëla mu bëla la ne moom lool mu bëla wasfun la ab melo la mooy lu may melo la yuzkaru boo xam ne dama koo tudd li bayaani ngir ma leeral sifatin benn ci melo min sifatis min ci meloy tur muy mbuus mi fii tur bi mooy mbuus mi qablahu bi ko jiitu xam nga bëla dafa ñëw après mbuus mbuus mu bula bële nag dafa ñëw ngir melal benn rek ci meloy mbuus mi mbuus mi du bële rek lañ ko man a melale man nañ ne mbuus mi dafa kaare wala mbuus mi dafa nooy dafa gaaw a xotteeku loolu lépp ay meloy mbuus mi la mais man benn rek laa ci jël wala mbuus mi dafa tuuti tuuti melo la ci mbuus mi mais waxuma yépp benn rek laa jël ma ne mbuus mi dafa bële mooy ta bële dafa ñëw après mbuus mi bi ma tuddee mbuus mi ba pare ba pare moom muy décrire benn ci meloy mbuus yi mbuus mi ndax mbuus mi yi ma wax yi yépp ay melo lañ mais benn rek laa ci jël mooy nan la mel mooy couleur am tur boo xam ne moom la ne fun am melo la yuzkaru boo xam ne dañ koy tudd mooy bleu kon suñu exemple bi yuzkaru boo xam dañ koy tudd li bayaani sifatin ngir leeral benn melo rek min sifatis min qablawu ci meloy tur bi koo xam ne moo ko jiitu loolu nag la ñuy tuddee an naatul xaqiiqi mooy adjectif le vrai adjectif dëgg-dëgg mooy li melo bu dëgg dëggintaan bi mu ne an naatul xaqiiqiyu li mu wax noonu mel dañ ne ko mais naatul xaqiiqi mooy lan ak nan lay demee mu ne an naatul xaqiiqiyu yutaabiqu man'utahu man'utahu an naatul xaqiiqi mooy vrai naat bi vrai melo bi nga xam ne moom lañu wax nii réel moom mooy melo bi yutaabiqu day dëppoo man'utahu li muy melale xam nga mu nee mbuus mbuus dañ koy melale moom moom moom du moom mooy jëf mais dañuy jëf ci kaw man'ut moo tax ñu utiliser man'ut moom alors que naat moom mooy adjectif bi mais li may li may melale moom deful dara dafa toog rek ma koy décrire li may melale noonu li may décrire moom il faut nag adjectif bi dëppook moom bu dee góor la mu nekk góor bu dee jigéen mu nekk jigéen moo tax mu ne day topp ak day ànd ak li muy décrire li muy melal fit tazkiri wa ta'nisi ci bu dee góor la ak tamit bu dee jigéen la mooy li wax sànq léegi nag fit ta'nisi def na benn astérisque benn affaire buy bëgg a leeral ci suuf mu ne in kaana al man'utu jam'a taksirin li ghayri dhawil uquli fannaatu mu muannathun misaal walla masal misaal ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaah ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim fiihaa sururun marfuu'a wa akwaabun mawduu'a mu ne li mu ne nag vrai adjectif day topp li muy melal bu ma nee mbaam mu ndaw mooy mbaam mu ndaw day topp mbaam bu dee mbaam mi jigéen la mu ndaw day nekk jigéen bu dee mbaam mi góor la mu ndaw day nekk góor léegi nag mu ne la nag ci boobu ci jigéenal boobu nga xam ne da koy topp ci nekk jigéen mu ne in kaanal man'utu bu dee li ñuy nelale dafa nekk jamu taksirin jamu taksir gisoon nañ ko mooy boo xam ne du jamu muzakkar saalim te du jag jamu muannas saalim comme bu ma nee baytun ab kër egg kii bi na mu tuddati euh, pluriel buyutun xam nga waxuma buyutu bu buyutuna baytun buyut wala azmun izamun azmun yax izamun ay yax yooyu ay jamu taksir la mu ne yooyu nag bu dee yooyu la comme jamu yooyu noonu moom ngay melal moom mooy li ñuy décrire mu ne nag li ghayri dawil uquli te tamit jamo taksir boobu mu nekk ci ñoo xamante ne nii comme buyut am nga ay kër du luy xalaat mu nekk loo xam ne du xalaat ay choses lañu mais tamit buñ nekkee tamit ay rab tamit day day jàllaale plurielu rab yi ñoom boo waxee pluriel bi mu nekk jamo taksir léegi manut bi moom day nekk lan fan naatu mu annas mooy naatu bi boog adjectif bi da nga koy def féminin waxoon naa la arabe chose yépp ak animo yi bu ñu leen utiliser ñoom dañ leen di ko au pluriel mbooloo dañuy considérer lool ne jigéen lañu plurielu leneen lu dul yi am xel dañ leen di jàppe ne jigéen lañu bam des bu dee dañu koy perso personnifier comme si ñu jox leen comme si dañ leen a jox comme si dañ leen a jàppe woon ay nit comme ni muy amee ci ci alxuraan léegi mu ne exemple ci loolu li mu wax nii ne bu dee jamu taksiir la boo xamante ne nii pour ñu dul xalaat la nga bëgg te mu nekk pluriel jamu taksiir mooy pluriel boobu nga bëgg ko melale li nga koy melale adjectif bi moom da koy def féminin mu ne exemple ci alxuraan fiihaa am na ca biir àjjana sururun marfu'atun sururun mooy plurielu ay lal sariirun pluriel surur surur nag pluriel la boo xam ne jamu taksir la xam nga waxuma saraaraat wala sariiraat sariirun sariiraat wala sariiruna waxuma lool sururun laa wax lool jamu taksir la kon nag li koy adjectif am dañ koy considérer comme jigéen pluriel pluriel boo xam ne bële boom du pour ñi nekk ñu am xel dañ koy jàppe te du jamo muzakkar saalim du man na saalim dañ koy jàppe lan comme si jigéen la moo tax ñu ne marfu'atun te waxuñ marfu'atun marfu'atun fiiha sururun marfu'atun wa bu ak ay kopp mawdu'atun yoo xam ne dañ leen faate du faa teg mawdu'atun akwaabun jam'u kuubun kuubun mooy ab kaas ak akwaabun mooy pluriel bi te jam'u taksir la kon dañ koy considérer comme jigéen kon nag adjectif am day nekk lan day nekk féminin moo tax ñu def ko mawdu'atun mu ne kon loolu mooy entre parenthèse bi nga xam ne moo concerné topp gi muy topp bu dee góor mu nekk góor bu dee jigéen mu nekk jigéen léegi nag mu ne exemple day topp bu dee góor mu nekk góor bu dee jigéen mu nekk jigéen mu ne yuusufu yuusufu waladun saghirun yuusufu de waladun ak ngone la saghirun boo xam ne dafa tuuti xale bu ndaw la léegi saghirun dafa topp lan waladun bu ñu nee waladun kon après lañ wax saghirun ndax ñooy góor la waladun góor la saghirun kon nekk góor bu ma nee nag faatimatu faatima bi muy toppit jigéen bintun ab xale bu jigéen la saghiratun bële waladun saghirun bi bintun comme que bintun jigéen la kon saghiratun bu ndaw mais tamit adjectif vrai adjectif day topp li muy melal fil ifraadi wa tasniyati wal jami da koy topp ci le fet ko mu nekk singulier bu nekkee benn mu nekk benn wat tasniyati bu nekkee ñaar mooy duel mu nekk duel wal jami bu nekkee pluriel tamit mu nekk pluriel mooy nu tur bi muy décrire mel rek moom noonu lay mel haulaay mu ne exemple haulaay muallimuuna maahiruuna kon ci kaw fit mooy bi ñu waxoon yusufun wala nu saxirun saxirun moom mooy naat bi bintun saxiratun saxiratun mooy naatu bi mooy tur bi nga xam ne moom day ñëw après tur bi te moom day décrire fii nag haula i ñooñu de wala haula i ñooñee de muallimuuna ay jàngalekat lañ maahi yu góor ruuna yu muus a muus yu am xel gis nga muallimuuna maahiruuna ndax lan pluriel la mu nekk pluriel muallimuuna maahiruuna fi mu koy toppe ci benn mooy comme bintun saxiratun bintun benn la saxiratu nekk benn fi mu koy toppe ci ñaar mu ne at exemple xaratu qissatayni jamilatayni xaratu liir naa ni ñaari histoire jamilatayni yu passionnante yu yu rafet waaye yu neex waaye ñaari kii belles histoires deux belles histoires laa laa laa liir wala boo récit deux récits yu baax waaye xaratu qissatayni la tay ni bi nga nee qissa tay ni jamila tay ni voilà mooy da ko topp ndax ñaar la mu ne tamit an naatul xaqiqi yu taabiqu manutahu naatu vrai naatu muy adjectif day topp tamit li muy décrire fi taarifi wa tankiiri mooy bu dee ne tur bi muy décrire dafa nekk loo xam ne kenn xamu ko indéfini naatu bi tamit day nekk adjectif bi day nekk indéfini bu nekkee nag lu ñu xam muy defini naat bi tamit day nekk defini mu ne exemple kataba rashidun kitaaban kabiran kataba bind na rashidun rashid kitaaban ab téere kabiran bu rëy bi nga nee kitaaban kabiran xam nga kenn xamul ban téere la xamoo ndax téere géographie la xamoo ndax téere téere ceeb la xamoo ndax téere commerce la xamoo lu mu doon téere bu rëy daal lañ la wax kon kitaaban kabiran dafa nekk nakira moom it mu nekk adjectif bi nekk nakira adjectif bi nekk nakira exemple bi muy nekk bu dee même exemple bu ma yokkoon ci kitaaban ma def al ci kanam dama naan exemple kataba rashidun alkitaaba alkabira kataba rashidunil kitaabal kabira kataba bind na rashidun rashid alkitaaba téere bi voilà waxuma téere rek kabiran bu rëy comme bi ci kaw téere bi téere bu rëy voilà bind na téere bu benn bind na téere bii bind na ko téere bu rëy la ko bind mooy téere bii de bu rëy la alkitaaba kon alkabira bu bu bi njëkk bu amee al rek kon moom naatu bi day am al bu amul al du am al mu ne tamit an naatul xaqiiqi vrai naat yu taabiqu day day topp day dëppoo manoo taw li muy décrire fii fil i'rab bi ci i'rab ci analyse mooy bu dee xarfu jar bi daa jiitu tur bi ba kasra ko ba jarru ko kon naatu bi moom it bu ñëwee dañ koy day jar dañ koy day tax ñu maas ko ci suuf bu dee nag rafaa dañ ko rafaa comme du moom kon naatu bi tur bi bu naatu bi adjectif bi ñëwee du tamit lañ koy maas bu dee dan moom it day topp loolu mu ne exemple sallamtu alal waladi saghiri sallamtu man de nuyu naa alal waladi yi nuyu naa gone gu ndaw gi fii ba nga nee alal wala di nga ne as ndax al walla di as ndax wala di moo tax mu nekk saghiri alaa jiitu kii xarfu jar ismun majrurun lii di naat majrurun ndax dafa topp dil kas rek dafa topp wala di sànq bi ñuy wax ci fi tazkiri wa ta'nisi mooy lim defoon ne in kaanal man'utu jam'a taksirin li geyri zawil uquuli fannaatu muannasun exemple fiiha sururun marfu'a wa akwaabun mawdu'a am na beneen bu ci teg woon seetlu ma ko woon mu ne ba léegi mooy bu dee naatu bi dafa nekk pluriel boo xam ne jamu taksir la pour ñu xel que ne jàppe pluriel boobu jam moom féminin mu ne wa in kaana al man'uutu nag ba léegi ci boobu noonu li ndax foofu la woon wa in kaana bu dee dafa nekk nag al man'uutu li ñuy décrire ismal jam'i yajuuzu fiihi al ifraadu bu dee nag dafa nekk tur boo xam ne euh, turu mbooloo la tur boo xam ne comme bu ma ne le xam nga le moom xam nga lë laa wax waxuma sax les peuples mooy le kenn du ko wax di ci xalaat benn nit mooy le peuple ñu bari lañ pourtant mais pourtant lë laa wax mu ne nag yu mel noonu bu dee mano li ñuy décrire noonu la mel jam'un dafa nekk ismul jam'i mu ne foofu yajuuzu fiihi l ifraadu boobu bu la neexee dina jàppandi bu la neexee nga def ko singulier nga ne comme nga ne le peuple a comme ci français wala yu mel noonu wala nga ne kii non comme euh, un beau peuple par exemple mooy beau lan lay lan lay décrire peuple bi xam nga waxo boo léegi moom da koy def lan singulier te pourtant peuple ñu bari lañu du benn du benn nit a fa nekk mais da koy def pluriel lool nag la lay wax ci arab tamit noonu ngay def mu ne bu boobaa in bu dee dafa nekk almanut li ñuy décrire ismal jam'i turu pluriel mu ne yajuuzu dina jàppandi dina mën a nekk fii yi ci moom al ifraadu nga def ko yi bi'tibari lafdhil man'uti ci le fait que ngay bàyyi xel expression man'ut bi mooy moom niñ ko utiliser moom moom moom moom nga xam ne tur boobu nga xam ne pluriel la mu ne exemple hada qawmun saalihun hada foofu da ngay am choix dangay am choix mooy bu la neexee bu dee tur la boo xamante ne nii ismul jam'i la mooy boo xam ne comme li ma wax sànq comme qawmun bii mu joxe qawmun mooy peuple moom dangay am choix bu la neexee nga def ko singulier waaye tamit bu la neexee bu boobaa boo ko defee singulier yow lan nga bàyyi xel ba tax nga def ko singulier dangaa bàyyi xel moom ni ñu ko bindee ak expression bi ñu utiliser ndax qawmun singulier la même bu dee singulier la boo xam ne day tekki ñu bari mais yow danga danga bàyyi xel lan le tet ni ñu ko bindee xaw qawmun mooy tur la boo xam ne mot bi singulier la bu boobaa bu ma neexee dina jàppani ma jël adjectif bi def ko singulier comme hada lii de xaw ab ab ab ab peuple la ay ay peuple la saalihun bu baax peuple bu baax a ngi comme bi ma jàppee ne xaw qawmun moom singulier la bariwuñ moo benn ra ma ne saalihun lool mën naa ne waaye am nga beneen choix mu ne wayajuusu fiihil jam'u bu la neexee nag boo utiliser qawmun ah c'est kiiwam bi adjectif bi nga def ko pluriel te bu boobaa nag bu bu boobaa na la ngay bàyyi xel bintibaari maanal man'uti bu boobaa bàyyi woo xel ni ñu binde mot bi ak moom ni mu euh, ni ñu koy exprimer buñ ko waxee qawmun mot la boo xam ne singulier la mais yow bàyyi woo xel moo bi mais sens bi nga bàyyi xel mooy ne ñu bari lañ comme que ñu bari lañ kon léegi damay jël adjectif bi ma def ko pluriel looloo tax mu ne exemple ci cas boobu danga naan hada ba léegi qawmun na hada ñii de qawmun ay ay nit lañu saalixuuna ñu baax a baax ndax fii da nga bàyyi xel sens bi ndax sens bi ñu bari lañ qawmun ay ñu bari di ci kaw nag moom da nga bàyyi xel ni expression bi ñu utiliser qawmun be nga jàpp ne loolu benn la nga ne saalixun ñaar yooyu ngay am possibilité léegi nag mu ñëw ci i'rab mu ne léegi nag dañuy fexe i'rab an naatu nan lañ koy i'rabe mu ne ñaari phrase yi la ñuy i'rab nag la ñuy analyser zaarana rajulun zara zaarana siyaar si nañu rajulun benn waaye aalimun boo xam ne boroom xam-xam la beneen bi ci tegu qara'tu tey jamilatayni mooy liñ gisoon sànq liir naa ñaari histoire yu rafet waaye ñaari histoire yu rafet laa liir léegi nag kon deux yi ñoom lañuy ñuy analyser kon i'rab bu njëkk bi phrase bu njëkk bu zaarana rajulun aalimun mu ne zaara naa moom ngay njëkk a ñël zaara zaara bi ngay jël fi'lu maadin mabniyun fi'lu maadin wax naa la tout le temps c'est mabni kon fi'lu maadin mabniyun mooy verbe au passé la zaara naa mooy siyaaroon nañu rajulun benn waay mooy ñëwoon na seet si ñu rendre woon nañu visite benn waay boo xam ne boroom xam-xam la loolu dafa weesu kon nga ne zaara fi'lu maadin mabniyun boo xam ne fin bi du changer maas naa bi mu ne damirun mabniyun te moom lan maf'ulun bihi damirun maf mabniyun te maf'ulun bihi la dafa nekk maf'ulun bihi mooy complément d'objet direct kan lañ siyaar si ñun ñun ñooy complément d'objet direct jëf ji ci suñ kaw la dal waaye fii indiwu ko mais am na lu luñ doon gis mooy fii li nas bi dafa nekk foo xam ne dañ ko waroon a nasab ndax gisoon nañ cours boobu kon léegi dañ ko waroon di tudd moom fii tudd ko mooy dafa nekk ci place yoo xam ne dañ ko damirun mabniyun fii ma mahallin bi wa maf'ulun bihi te moom complément d'objet direct la rajulun yana rajulun fa'ilun sujet la mooy ki jëf-jëf ji marfu'un boo xam ne dañ ko rafaa bi dammati ci maska lonku wa huwa man moom man'utun moom mooy man'ut lii nag bu la neexee nga bañ koo wax lim def nii wa huwa man'utun loolu bu la neexee nga bañ koo wax nga ne rek zaarana rajulun rajulun fa'ilun marfu'un bi dammati point final bu la neexee waaye moom dane wa huwa man'utun te moom dafa nekk loo xam ne man'ut la mooy li ñuy xam ne dañ koy melal moom la ñuy décrire aalimun naatun marfuun bi dammati aalimun adjectif la naatun melo la marfuun boo xam ne dañ koo rafaa bi dammati ci damma lu tax ndax rajulun ndax ki ki muy décrire damma lañ ko maskon moom dañ koy maskal maskalonk moom it léegi beneen phrase bi muy analyser qara'tu qissatayni jamilatayni liir naa ñaari récit ñaari histoire yu passionnante yu neex yu rafet mais qissatayni jamiratayni rek la ñuy analyser mu ne qissatayni maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li annahu muthanna wa huwa man'ud mu ne qissatayni maf'ulun bihi mooy complément d'objet direct la mansuubun boo xam ne dañ koo nasab bil ya'i ci yaa bi qissatayni ay boobu li annahu ndax moom muthanna dafa nekk duyal dafa nekk ñaar wa huwa moom man wa huwa ta moom de man'utun moom la ñuy décrire jamila tey ni naatun mansuubun bil yaayi li annahu musanna nga ne jam ja kii jamila tey ni ñaari rafet naatun adjectif la mansuubun bu ñu nasab bil yaay ci yaa li annahu ndax moom musanna duel la ñaar la dafa topp qissa tey ni jamila tey ni tey ni tey ni da koy topp léegi nag mu ñëw nañu exercice tamarin mu ne anchi defaral xam xamsa jumalin cinq frase nag ngay defar fiiha naatun boo xam ne day am adjectif lee nag déglul moox la phrase bu nekk adjectifam lan la war a doon fil uulaa ci première phrase bi almanuutu li ñuy décrire mufradun wa muannasun première phrase bi amoo choix yii yépp moo lay wax frase bu nekk lan nga ciy def mu ne fil uulaa kon ci phrase bu njëkk bi almanuutu li ñuy décrire tur bi ñuy décrire mufradun day nekk singulier mooy benn wa muannathun singulier féminin féminin singulier lay doon mooy day nekk benn ba pare nekk jigéen loolu la tur bu njëkk bi mooy manuut li ñuy décrire loolu mooy première phrase bi deuxième phrase bi mu ne fi saaniyati ci deuxième phrase bi almanuutu musanna li ñuy décrire tur bi ñuy décrire il faut mu nekk duel mu nekk ñaar kon kon lan loolu yaay xool nooy def moom fi saalisati ñetteel phrase bi almanuutu li ñuy décrire jam'un mudhakkarun saalimun day nekk lan jam'u mudhakkar saalim mooy pluriel boobu nga xam ne dañ ko góoral loolu moom duma ci waxaat dara ndax jàngoon nañu ko mooy lan kon euh, nu mu tuddati kon li ñuy décrire ci phrase troisième bi tur boobu ñu war a décrire il faut mu nekk pluriel boo xamante ni jamu muzakkar saalim fi rabi'ati quatrième phrase bi ngay defar al man'ut li ñuy décrire day nekk lan jam'un muannathun saalimun fii nag pluriel boo xam ne bu jigéen la lay nekk jamu muannath saalim pas jamu bu góor comme niñ gisoon jamu muannath saalim lay saalim lay nekk mu ne nag ci dernière phrase bi fil xaamisati ci cinquième phrase bi al man'ut tur bi ñuy décrire mooy li ngay décrire jamoo taksiir yi day nekk jamoo taksiir mooy ñetteelu façon jamoo yi ñu gisoon jamo muzakkar saalim jamo muannas saalim jamo taksiir loolu mooy trois mooy cinquième phrase bi léegi mu ne beneen exercice bayyini naata thumma dhbut harakatama lawnu ahmaru bayyin waneel an naata naatu bi thumma dhbut ginnaaw gi nag nga nga nga takk mooy nga maas harakatama lawnu ahmar li nga xam ne daa nekk en rouge laama phrase bu njëkk baa ngi laama alwaali daal bi tegu ci daal bii yaa koy maas laama alwaali daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas wala daal teguwaat ci ak haa wala après la bi bi daal la ci tegu ak haa daal beek haa bi yaa koy maas alkasuu lam bi tegu après suu yaa koy maas loolu mooy lan alkasuu lam bi tegu ci mooy waajur wi de ŋàññ na mooy parent bu góor bi ŋàññ na doomam ji doomam ju tàyyeel ji mooy ŋàññ na ko ci tàyyeel gi mu nekk laama alwaali daal bi tegu ci nga war commence wala daal beeg haa bi tegu ci nga war commence alkaswu laam bi tegu ci nga war commence loolu mooy bu njëkk bi ginnaaw gi biñ commencé dangay wane lan ana lan moo ciy adjectif voilà ana naat bi yaa koy wane bi ci tegu mu ne beneen phrase bi yuhibbun naa yuhibbun naa siin bi tegu ci siin boobu ngay maas yuhibbun naa siin bi tegu ci siin boobu da nga koy maas al uqala bi nekk ci kaw ligne bi noonu teguwul ci kaw dara moom yaa ko war a maas al uqala hamza bi tegu ci yaa koy maas al xaaf bi xaaf bi tegu ci xaaf boobu yow yaa ko war a maas at taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu at tayiba taabu tëju bi tegu ci taa boobu yaa koy maas loolu mooy nit ñi de nit ñu xellu ñi ah dañoo sopp lool jikko yu rafet yi yu baax yi bi ci tegu mu ne saafartu li tola saafartu li tola baa bi tegu ci baa boobu yaa koy maas alulu miim tegu ci miim boobu yaa koy maas annafia taabu tëju tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas saafartu li baa bi tegu ci nga war ko maas al ulu bi nga war ko maas annaafi a taa bi tegu ci yaa koy maas loolu mooy damaa tukki ngir sàkku xam-xam boo xam-xam yi nga xamante ne dañuy jariñ mooy les sciences utiles yi am solo yi mais moom science su njabaraate moom loolu moom loolu mooy baaxul en tout cas xam ko ngir di ko def nit ñi mooy baaxul wala science su science wu ay ay ay ay noonu laay xamee ngir mën a sàcc nit ñi ba seen alal yi ma man koo luubal léeg-léeg ñu jàngal la ci économie yoo xamante ne nii loolu lay niru voilà da mooy sa euh, fii gaa yooyu salarié yi léeg-léeg ñu xam ne man salarié boo xam ne la bu bu bu bu bu indispensable dem ba jàpp ne il est indispensable ci entreprise bi te mu xam ko sax ne vraiment c'est moom il indispensable léegi nag mu mu mu mu mu kii muy chantage patron bi ne ko léegi il faut nga yokkal ma sama salaire vingt pour cent wala ma dem ci sa concurrent bi ak ak tamit euh, xam-xamu entreprise bi mu nar a yóbbaale ak yooyu yëpp bu ko defee patron bi moom day am problème soit mu yokkal ko mbaa waa ji dem foo xam ne fa lañ koy fay lu gën a lu gina kii ba pare day yóbbaale yow sa sa sa secret yi nga yoroon bu ko defee nag patron yi ñoom léeg-léeg dañuy obligé yokkal waa ji xam nga loolu moom loolu ab chantage la niro yooyu xam-xam taxul ñuy wax mu ne bi ci tegu marartu birija lam bi tegu ci lam boobu yaa ko war a ramas marartu birija lam bi tegu ci lam boobu yaa koy maas saalix yii nuun bi tegu ci nuun boobu yaa koy maas euh, phrase yi yëpp nag ñu wax bu ci nekk boo commencé ba pare da ngay wane ana adjectif bi an naat bu mujj bi mu ne arib ma law nu ahmar inrabal mooy analyser li nga xam ne daa nekk en rouge mu ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wallahu laa yahdi al qawmal faasiqiin wallahu te buur yàlla laa yahdi du gindi mukk mukk al qawma nit ña nga xamante ne nii al faasiqiina ay way génn topp lañu ay ñu génn topp lañu faasiq mooy les pervers yàlla du gindi les pervers kon lan moo ci nekk en rouge al na moo nekk en rouge loolu nga war a analyser pour bii di ñëw léegi nag cours bi ci tegu mu ne al badalu mooy lan albadal badal moom dafa bokk ci tawaabi' yi ndax waxoon gisoon nañ al ma'tuuf mooy atf naat lañ jóge nii adjectif tey nag ñu war a gis ñu gis continuer al al mu ngi jóge ci badala badala mooy changé na badala al badalu léegi nag moom lay moom la ñuy gis say mu ne al badalu badala mooy changé na badal nag mooy tur bi tabdilan badala yu baddilu tabdila wamaa baddalu tabdila min minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadullaahi alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wamaa baddalu tab diilaa ca suuratul ahzaabi al baddalu tabdiilaa badala al badal mu ne al badalu nuqtataani taabi'un wa huwa al maqsuudu bi dhikri al badalu taabi'un ci tawaabi'i comme li mag mooy yiy toppe la moom am mën nañu wax am al toppe la liñ naan al toppe mooy moom day toppaati kon ni ñu gisa woon adjectif adjectif mooy day mbuus mu bëla bëla day ñëw après mbuus kër gu weex gu weex day ñëw après moom moom day topp tur bi moom mii nag ci ñooñu la bokk mu ne kon taabi'un aji toppe la wa huwa al maqsuudu bi dhikri te moom lañu ñunglu ci tudd gi ñuy tudd exemple yi dinañ ci ñëw pour affaire bii leer li mu wax nii mu ne xukmul badali lan mooy àtteem badal lan mooy àtteem mu ne an yatba'al mubdala minhu ndax badal mooy li nga xam ne moom mooy remplacer euh, xam nga adjectif day décrire badal nag day remplacer mooy comme si waa ji dafa la fee toogal xam nga le remplaçant du président n'est pas le président président bi dafa feebar premier ministre wala président d'assemblée nationale yor intérim cela ne veut pas ko moom mooy président mais nag li président doon def moom da koy mën a def badal nag mooy loolu mooy intérim l'intérimaire la kooku lañ naan badal léegi léegi nag badal mooy ki nga xam ne mooy mooy chargé wu intérim bi al mubdalu minhu mooy ki nga xamante ni moom la ñuy remplacer bu doon ci kaaw président nation du président de la république ak président assemblée nationale président de la république mooy lan dalu minu bu dee dafa feebar wala mënatula exercer wu moom lañ naan mubdalu minu moom lañu mooy ki nga xam dañ ko remplacer al badalu nag mooy le le président de l'assemblée nationale mooy ki ko remplacer gul kii chargé intérim bi kon mu ne xukmul badali atte badal bi muy intérimaire boobu kooku nga xam ne mooy mooy chargé wu intérim an yatba mooy day topp al mubdala minhu il faut nag mu topp ki nga xam ne moom lay remplacer mënoo ñëw di remplacer nit moom ay pouvoir am signer chèque rek la man a def loolu rek ay pouvoir am yow ngi ñëw remplacer ko ba pare naan man du ma yem ci signer chèque mais damay defar ay chèque déedéet loolu mënoo ko wax ndax comme que yow ki nga remplacer signer chèque rek la man yow boo ñëwee signer chèque rek ngay man fu sa pouvoir mën a kawe kawe kawe mënoo dépasser ki ngay remplacer. manoo ñëw ñu yow di remplacer le président de après yow nga ñëw ne man roi laa léegi maay empereur maa leen moom samay jaam ngeen yéen ñépp samay sujet ngeen déedéet loolu man da nekk kon moo tax mu ne badal tamit atteem ci ar ci ci ad ki euh, grammaire arabe badal liñ naan badal moom day topp ki muy remplacer fil i'rab bi ci inrab bu dee signer chèque la man signer chèque lay def bu dee dàqaate rek la man day dàqaate rek bu dee falaate rek la man day falaate bu dee man na yëpp nag day def yëpp fil inrab bi ci inrab mooy bu nekkee kasra ki muy remplacer bu dee kasra la ah moom it kasra lañ koy maas manu ci dara bu dee fatxa la maas ko ci kaw ah noonu bu dee tanwin wala maas ko lonk moom it day jël maas lonk loolu sax moo tax mu tudd taba tabian luy toppaati mu ne am si la exemple sallamtu ala hadha ar-rajuli sallamtu nuyu naa alaa ci hadha ar-rajuli waa ji hadha ar-rajuli ci waa ji hadha moom moom mooy lan moom mooy mubdalu minhu mooy ki nga xam ne moom lañuy remplacer bi ma nee hadha nuyu naa xam nga bu ma nee nuyu naa hadha waa mooy kii bu ma nee nuyu naa kii après mu ne ku góor ndax arab loolu la mooy xam nga bu dee wolof bu ma ko tekkee en wolof noonu mooy mbir mi du jóg ndax nuyu naa ci waa ji ndax ji bi bu doon ci arab ji mooy jiitu mooy hada waa ji mooy hada mooy lii mooy set de adjectif non kii pronom démonstratif la bu ma nee sept maison xam nga set moo jiitu waxuma maison set non dama naan set léegi nag arab day jàpp ne set boobu bokkul ak ci français ah exemple bi may joxe bokkul ak ci français mooy bu dee arab loolu rek manoon nga ci taxaw ma ne woon comme ma taxaw ma yow ma ne sallamtu ala hada ko ne man nuyu naa ji bi ma nee waa ji yow xam nga kan laay wax léegi nag bu ma ci dollee teg ci turam ne wala muy genre bi mu bokk ma sal sallamtu ala hada man nuyu naa waa ji ba pare ma ne ar rajul lii laay wax ndax hada lan la bi ma ne ndax ala moo ko jiitu hada kon même bu dee moom dafa nekk mabni ndax lan ndax asmaul ishaara yi ismu ishaara moom mabni la même moo tax kasra bi du feeñ mais alaa ko jiitu moom ci yoon comme si ismu majruur la woon kon rajul bu ñëwee moom it dañ koy kasra rajuli laay wax ndax moom dafa remplacer hada place u la taxaw lool mooy al mubdal mooy al mubdalu minhu ki ñuy remplacer mooy kiy nekk ci kanam tout le temps après ki koy remplacer moom mooy ñëw ci ginnaaw bu ñu ko tuddee ci waa ji waa ji mooy waaju góor ji mu ne beneen exemple jaa a zaydun saaxibuka jaa a dikk na zaydun zayd saaxibuka sa waa ji sa àndandoo bi voilà léegi ana ana ki ñuy remplacer zaydun zaydun moom mooy kan mooy sa àndandoo mooy sa àndandoo c'est comme si bu ma dindi woon zaydun imagineel bu ma ko dindi woon moom dafay mën a nekk sallamtu ala rajuli mën naa ko wax dindi hada nuyu naa waa ji bu ma neexoon rek ma ne nuyu naa waaj nuyu naa nuyu naa ko moo newoon nuyu naa ko wala jaa zaydun saaxibuka jaa dikk na zaydun zayd ko sa waa ji ma ne Moodu sa waa ji de ñëw na mais bu ma neexee ma ne rek sa waa ji ñëw na dindi Moodu léegi bu ma dindee Moodu mooy sa waa ji moom dafa kan la fi taxawal Moodu la fi taxawal te comme que Moodu la fi taxawal ni Moodu mel rôle yi Moodu di jouer yooyu rek la mën a jouer kon jaa a dikk na Zaydun Zayda ngoog kan moo ñëw Zaydun fa'il la mooy ki ñëw moo def action bi ma ne saaxibu ndax ndax lan Zaydun dañ koo maskalon kon saaxibu ka mooy sa waa ji nga xam ne sa waa ji dafay toogal kan moom day remplacer kan Zayd mii lay remplacer mu ne nag aqsaamul badali xaaji kon pare na ci badal léegi kon leer na loolu mooy badal intérimaire ak ki muy remplacer xam nga intérimaire moom mooy ki nga xam ne comme koo xam ne moom dañ naan waa ji liggéeyu intérimaire lay def mooy moom fii du poste fixe am de toute façon am na ku fi doon nekk comme mu dem congé ñu ne waa ñu ne léegi comme que amuñ ñun suñu liggéey bi suñu salarié yi cinq rek lañ ñaar dem ci congé kon nan la ñuy def dañuy woo benn benn intérim ne leen est-ce que man ngeen ñoo trouver deux employés yoo xam ne am nañ compétence tel ak tel ñooñu bu ñëwee lan lañ ay intérimaire lañu mooy dañuy taxaw place ñu fi newoon te nag kon nag rôle yi ñooñu doon def rek loolu la ñuy def loolu mooy ñoom ñooñee nag ñoom la ñuy woowee badal léegi nag dafa am ay façon badal mu ne ak aqsaamul badali façon badal yi mu ne buñ ci njëkk dafa am lu ñu naan badalul kulli mu ne badalul kulli mooy badal bi nga xam ne moom day remplacer affaire bi yépp bàyyiwu ci dara intérimaire la moom total ci lépp mu ne deux points da koy définir badalul kulli nuqtataani maakaana aynal mubdali min mooy li nga xam ne dëgg jëmmi jëmmi li muy remplacer ci boppam moom la rek lañ tuddaat dañ koo tuddee rek ci beneen beneen expression lañ utiliser mais affaire bi ci boppam moom lañ moom lañ ci jublu mbir mi muy remplacer moom lañ ci jublu mais indiwuñ keneen sauf ko ab dañ faa utiliser expression boo xam ne dafa wuuteeg waa ji ni mu tudd mu ne exemple sakantu haadihi daara sakantu mooy dëkk naa dëkke naa haadihi daara bile kër xam nga waxoon naa la daar moom féminin la te gisoo si tout mais féminin la moo tax haadi comme xarbun bu hadihi al harb la ñuy wax mooy xeex ci arab al harbu xeex féminin tab gisoo ci tur mu ne kon sakantu dëkk naa haadi bile kër mais bi ma ne bile bile ban laa ci jublu mais kër gi ci boppam laa ci jublu daat daari loolu lañ naan al badalul kulli baral bi nga xam ne moom lépp moom dafay nekk mais day chargé wu lépp laa ci jublu affaire bi ci boppam laa ci jublu remplaçant bi dafay nekk pour occuper lépp moom laa jublu ci wax ji li ma jublu ci wax ji li koy remplacer léppam la jël haadihi bii at bi la kër mu am beneen façon badal buñ naan badalu ba'din badal boo xam ne dangay nekk intérimaire comme exemple bi ñu joxe woon ci kaw xam nga euh, président de la république ak président assemblée national même président assemblée national moom bu nekkee bu remplacer président bi du li président bi di def lépp lépp cent pour cent lay def loolu mooy loolu du ko def ndax xam na ne kii mu ngi ñëwaat koo xam ne dafa feebar ñu ngi xaar mu ñëwaat kii yëpp médecin yëpp nee nañ dina rétablir waat tout cas loolu lañ yaakaar ndax ñoom amuñ benn certitude tamit ne kam min saqimin maata min ghayri illatin wa kam min saxiixin aasha xii non wa kam min saxiixin maata min ghayri illatin wa kam min saqimin aasha hiinan min ad-dahri ñaata ku ne pekelek ku wér dara dalu ko bon portant li gaa yi wax dee te gisuñu benn feebar bu ko dal d'ailleurs sax dafa génn ci médecin ñu ne ko tout est ok santé bi yow kay masha allah téye ko foofu mu génn dugg këram dee ci biir kër gi loolu amul loolu kay nit ñi nañ koo gis mu ne kon ñaata lañ gis ñoo xam ne dañuy deeta dara dalu leen ak ñaa mu ne na ci beneen côté bi ñaata lañ gis ñoo xam ne dem nañu ba seen waa kër désespéré woon jàpp ne dañuy dee ba commencé bu dee ku ñu takkaloo ni téere tekki téere yi amatuñ ci moom yaakaar que kii moom suuli rek a ci des far mu jekki rétablir ak gine wér gaa yi ña ko doon yaakaar ne ñooy dee sax moom moo leen suul mujj gi loolu moom moom mooy moo loolu la moo tax ma ne médecins yi ñoom amuñu benn certitude léegi kon waa kay ñu ne président bi moom léegi mu ñëwaat ah est-ce que waa ji moom mën naa ñëw ne comme que léegi man maa fi toogal première assemblée nationale bi man comme que maa toogal président président kii premier ministre dàq naa la dàq naa gouvernement bi est-ce que loolu man na manu ko parce que moom badalu bandin la lenn rek la mën a lamana man intérim bi du lépp la jël bu dee nag xoola badalul kulli exemple badalul kulli mooy comme bu dee dañ ne roi bi dafa dee beneen roi ñëw moo tax ñu naan le roi est mort vive le roi roi bi dee na vive le roi vive le roi est-ce que ki tax ñuy wax ki ci tegu te kooku nag lépp lay lay lay doon moom badalu bu ma sakantu haadihi daara bi la kër kër gi ci boppam lépp laa ci jublu alors que badalul ba'di exemple am mu ne lool mooy lan badalul ba'di mooy remplacement bi nga xam ne moom moom benn partie lenn rek la mën la la lay remplacer mu ne maakaana juz'an minal mubdali minhu mooy loo xam ne dafa nekk parti ci li may remplacer ci li ñuy remplacer comme bu ma nee lekk naa xaaju mburu mi xam nga bu ma nee xaaju mburu mi mooy lekk mu kon mburu mi yëpp kon xaaju mburu mi li koy remplacer ci xaaju mburu mi rek la mën a yem bu ma nee comme waa exemple bi mu joxe dana xaratul kitaaba nisfahu xaratu jàng naa liir naa alkitaaba téere bi nisfahu moitié bi xaaju téere bi laa liir kon nisfahu bi moom mooy lan mooy badal bi mais lan lay remplacer est-ce que téere bi yëpp lay remplacer non remplacer wul téere bi yëpp dañ naan ko badal mais du téere bi yëpp la remplacer mais benn parti ci téere bi rek lay remplacer mooy partie bi ma liir partie bi ma liirul moom manu koo remplacer loolu lañ naan badalu badin maakaana juz'an minal mubdali min loo xam ne dafa partitif parti la ci li ma ñuy remplacer mu des beneen badal mu ne badalul ishtimaal badalul ishtimaal mooy lan mu ne nuqtataani maa kaana baynahu wa baynal mubdali minhu munaasabatun mu ne loo xam badalul ishtimaal mooy badal bi nga xam ne maakaana lan loo mbir la moo xam ne day nekk baynahu entre moom wa baynal mubdali minhu entre badal bi ak li nga xamante ne nii moom lay remplacer entre kii remplacer ak li muy remplacer wala ki muy remplacer dañuy am munaasabatan ab daa am loo xam ne dañ koo dëppoo mooy buñ naan affaire bi dafa mel ni dañoo dëppoo lu xaw a favorable dañoo ànd ay mbir loo xamante ne nii du mooy comme buñ naan bu ñu naan euh, waaju soof nit ku soof xam nga soof lu fekk soof soof soof ak nit mooy dañoo kii rek dañoo dëppoo noonu mais manoo waa ji moom parti parti wam ci moom daa soof mu loolu manoo ko wax mooy ne dafa mel ni le mot soof ak nit ki mooy munaasaba dafa am ab dëppoo bu nekk seen biir mooy ne soof dafa ñëw dëkke waa ji wala waa ji dëkke soof après comme que euh, man xëy na sax moom du soof saa su mais après nag bu boobaa bu may wax loolu day mel ni waa ji laay remplacer mais boobu badalul ijtimal lañ koy tuddee mooy loo xam ne entre ki nga xamante ne nii mooy remplacer ak li muy remplacer dafa am benn genre dëppoo benn genre coïncidence bu am seen diggante mu ne exemple ixtaraqati daaru asaasuhaa ixtaraqat tàkk na lakk na at daaru kër gi asaasuhaa mais nag kii yi mooy nu mu tuddati euh, asaas mooy euh, comme buñ naan fond li ci suuf waa liy téye affaire yi loolu noonu léegi bu ma nee asaas xam nga asaasub daar yi loolu mooy li koy li koy dëgëral xam nga moom du kër gi ci boppam li koy wane mooy defaral yow utal sa fondement rek nga toog naan am naa kër est-ce que am nga kër amoo dara kon loolu noonu mooy dañoo mel ni ñoom ñaar daaj dañoo am ab coïncidence bu ñu bu ñu bu ñu ànd moo tax bu ma nee asaasuha dafa mel ni lu fi taxawal kër gi lu remplacer kër gi mais loolu dëgg-dëgg du moom la remplacer dëgg-dëgg dafa am benn coïncidence bu ñu ànd bu bu dëppook ñoom rek loolu rek la mais à part ça affaire bi demewul noonu ndax kër xam nga mën nga am kër goo xam ne yooyu yooyu yooyu du ci du ci taxaw sauf ka da dëgër après nag mais tamit kenn manulaa tere ne am nga kër moom moom du dëgër mais nag ah ay la moom am nga kër nag moom peut-être doo boo moywul nag mën naa daanu sa kaw xaw ma nag ban ba lool c'est vrai amul njariñ waaye waaye daal moom di nga am li nga xamante ne nii mooy Euh, non lu may wax nii non asaas maanaam maa ngi maa ngi wax asaas di ci jublu asaas ndax dafa am ñaari kii lool moo tax gis nga prononciation ci arab am solo boo ko fa sàgganee ndax dafa am lu ñu naan asaas asaasun ak asaasun ak ususun asaas mooy fondement mooy li ma doon wax mais fii moom waxul lool asaas mooy bagage yi voilà asaas asaas mooy bu ma nee kër gi tàkk na ixtaraqat takk na at addaaru kër gi asaasuha bagage am bagage kër gi xam nga bu ma nee bagage yi kër gi est-ce que kër gi kër gi ak bagage yi ñoom mais man nga am kër saa nga am bagage mu am matériel amul immobilier amul dara lool bu la neexee ku mu neex nga ut sa kër doo ci def dara muy benn mur boo xam ne wis nañ ko sa yoon newu ci yow daal am na néeg boo xam ne man daal mën naa cee dugg bu guddee man faa fanaan di fa suturloo kenn manuma dara mais bu la neexee nga ban ci def fauteuil mais bu ma nee fauteuil yu kër gi loolu mooy asaas dama juumoon sànq maa ngi doon tekki asaas te asaas asaas mooy fondement voilà loolu moom day am solo ci kër ndax bu ko amul daanaka day daanu mais asaas mooy ixtaraqa takk na ak daaru kër gi asaasuha matériel la mais matérielu kër gi kii dañu dëppoo rek c'est que dañoo yàgg di gis fauteuil ci kër rek ay taabul à manger ci kër rek mais tekkiwul ne kër gi moom pour mu tudd kër il faut mu am table à manger mën na koo bañ kon nag loolu nag lañ naan badalul istimal mooy dafa am ab dëppoo entre kër gi ak matérielu kër gi mu ne exemple ajabani ahmadu xuluquhu ajabani yéem na ma ahmadu ahmad de yéem na ma xuluquhu ay jikkoom yi yéem na ma waa jikkooy ahmad mooy comme exemple bi ma joxe woon ci waa ji dafa soof soof ak waa ji est-ce que pour waa ji nekk nit moom il faut soof gi nekk ci moom non non est-ce que pour ahmad nekk nit il faut moom jikko yi rafet déedéet ñaata nit la fi seen jikko baaxul te pourtant ay nit lañ kon dafa mel ni bi ma naan ajabani yéem na ma ahmadu ahmad mooy Seydi Ahmadu xuluquhu ay jikkoom moom de yéem na ma léegi xuluquhu bii badal la mais moom badalul istimal la mooy badal boo xam ne dafa am dëppoo entre moom ak Ahmad mi nga xamante ne nii moom lay remplacer dëppoo gi mooy la dëppoo gi fii mooy la mooy jikko yu rafet yooyu ci Ahmad lu nekk comme si matérielu kër gi ci biir kër gi la nekk moo tax bu lakkee ñu naan kër gi tàkk na bagage am ya mais bu boobaa ci ngay yëg ne sax yow matérielu kër gee tàkk mais kër ga moom pilier yeeg mur yaak yooyu ñu nga ne intact ñoom garaawul yooyu yàquwuñ mais bi buñ nee nag kër gi rek tàkk na moom moom boobu da ngay jàpp ne ñépp ak ci biir mu ne nag léegi inrab dañuy tamarin mooy inrab mooy analyse ñoo pas tamarin analyse mu ne zurtu haadal balada zurtu man de siyaare naa visité naa haadal balada biléb dëkk moom lay analyser mu ne léegi haadal balada rek lay analyser mu ne haada maf'ulun bihi zurtu damaa siyaar dan laa siyaar haada bii kon maf'ulun bihi ismul ishaara mabniyun ismu ishaara la mooy pronom démonstratif mabniyun du changer niñ ko maase fin wam du changer fii mahalli nas bi dafa nekk nag ci place lii la fàtte woon ci biñ doon def sànq ci naat moom la fàttoon na fii ma xal mahalli nas bi dafa nekk ci place woo xam ne dañ koo waroon a nasab ndax mafulun bii wa huwa ta moom mubdalun minhu moom mooy li nga xam ne dañu koy remplacer wa mubdalun minhu mu ne badaloon moom mooy badal bi mooy kiy remplacer mansuubun dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa ndax lan hada mansuubun la dañ ko war a nasab kon li koy remplacer bu ñëwee moom it dañ koy nasab moo tax mansuubun nañ koo nasab bil fatxati balada badalun mansuubun bu ñu nasab bil fatxati fatxa beneen exe phrase bi muy analyser jaa a suhaylun sadiquka jaa a dikk na suhaylun suhayl suhaylu ab tur la comme suhayl ibn amr as-sahaabiyul jalil radiyallahu ta'ala anhu euh, sa xarit bi Suhayl sa xarit bi de ñëw na léegi li ñuy analyser mooy Suhaylun sadiqu nga ne Suhaylun fa'ilun marfu'un bi dammati Suhaylun de fa'ilun sujet la marfu'un mooy ki jëf-jëf ji marfu'un dañ ko rafaa bi dammati ci maskalonk wa huwa ta moom mubdalun minhu mooy ki nga xam ne dañ koy remplacer sadiqu sadiqu badalun moom mooy badal bi mooy kiy remplacer marfu'un dañ ko rafaa bi dammati ci maskalonk ndax ndax ndax ki ci kanamam dañ koo Suhaylun mi mi ki muy remplacé dañ ko def maskalonk dañ koo damm wa huwa waaye ba léegi moom sadiqu moom mudaafun mudaaf la de annexion wa huwa la kal kaafu mooy kabi kaafu mudaafun ilayhi moom mudaaf ilayhi la mooy annexion bi nga xam ne day am loolu gisoon nañ ko xam nañu ko kon jaru cee jaar damirun damir la mabniyun boo xamante ne du changer manuma sadiqu ku sadiqu leneen déedéet sadiqu ku moom manuma ko wax sadiqu ka rek bu doon jigéen ma ne sadiqu ki voilà mudaafun ilayhi damirun moom damir la mabniyun boo xam ne du changer de fa nekk fii mahallil jarri ci jar jarrin foo xam ne dañ ko waroon a jar ndax mudaaf ilayhi dañ koy jara léegi nag pour jeexal mu ne tamarin exercice anchi créel defaral formel salaasa jumalin ñetti phrase fii boo xamante ni ci phrase yooyu badalun day am badal phrase bu ci nekk boo def na am badal voilà dañ ko joyal nag façon badal bu la neex nga def badalul kulli badalu bandin badalu istimal yow yaay xool fa ñetti façon badal yi amoon bu la neexee nga jël benn def ko yépp ci phrase yépp bii tegu beneen exercice mu ne bayyinil badala fil jumali taaliyati thumma dubut xarakatu maa law nahmar bayyin leeralal al badala kiy remplacer badal bi fil jumali ci phrase yii ak taaliyati yi di ñëw les phrases suivantes thumma ginnaaw gët boot na nga maas xaratak na nga takk na nga maas xarakatu maa law nahmar li nekk en rouge léegi e, kii yaa ngi ñetti phrase la bu njëkk bi nag dafa gudd lool mu ne qasada ibrahim miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas qasada ibrahim miim bi tegu ci yaa koy maas xali laam bi tegu ci après xali laam ma ci tegu laam boobu yaa koy maas allah haa bi tegu ci haa boobu yaa koy maas makkata fa taraka fiihaa haaja raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas fa taraka fiihaa haaja raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas zawja zawja taabeeg haa bi tegu ci taabu ubbeeku ak haa tegu ci taabu ubbeeku beeg haa bi yaa koy maas wabb wabb nuun après ubb bi wabb bi nuun tegu ci ak haa nuun beeg haa bi tegu ci yaa leen di maas ismaayil laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas loolu mooy lan yonent Yàlla Ibrahim xaliilur rahmaani alay ala nabiyina alayhi afdalu salaatu jublu na Makka mooy dem na Makka fa taraka fiiha mu bàyyi fa ba fa demee nag mu bàyyi fa haaja mu bàyyi fa soxnaam sañu naan haajara euh, alayhi salaam alayha salaatu wassalaam soxnaam ak doomam Ismaayil bàyyi fa soxnaam suñu naan haajara ak doomu doomam duñu naan Ismaa iila léegi bi ci tegu phrase bi ci tegu mu ne azunnu hadha al xisaa tegu ci nuun boobu yaa koy maas azunnu hadha al xisaa tegu ci nuun boobu yaa koy maas aqwa tegu ci nuun boobu yaa koy maas ginnaaw nag bi nga maasee yi ma wax même bi njëkk bi ma wax Ibrahim alayhi salaatu wassalaam boobu ginnaaw bi dangay ngay wane badal yi de ban est-ce que badal am na fi ak ñaata lañ bu dee ñu ak bu ñu fi amul nga ne amuñu fi ak bii mu ne adunnu hadha alxisaa nuun tegu ci aqwa min dhalika alxisaa nuun tamit teguwaat ci mu ne loolu mooy lan adunnu njort naa adunnu yaakaar naa hadha alxisaa mooy yaakaar naa ne fas wi moo gën a moo gën am doole ku fas wee que fas woowee min daalika moom moo gën a am doole fas woo wële jortu naa ne fas wii daal moo gën a comme si nga jaayoon sa benn fas jënd beneen fas waa ji naan la ah mais yow est-ce que sa fas wu nga jënd mu ne noo man nag njort naa ne fas wii nii moo ëpp doole moo gën a am gabari fas woo wële ma jaayoon comme loolu bi ñu tegu katabtu dar siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas sulu saa ak haa tegu ci saa bi ak haa tegu ci yaa leen di maas katab du dar siin bi tegu ci nga war koo maas sulu sulu saa tegu ci ak haa yaa ko war a maas mooy bind naa un tiers bi loolu yaa ko war a maas dernier exercice enribement yal yi inrabal analyser lii nga xam ne mooy ñëw ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim falya'buduu rabba falyan bayt falya'buduu nañu jaamu rabba boroom haadhal bayt bi lépp néeg muy kaaba gi lool ngay inrab lépp amul rouge ak lépp ngay kon fa fa yi danga koy falya'buduu rabba haadhal bayti loolu lépp ngay inrab pour bii di ñëw insha allahu taala bii di ñëw nag mooy nekk sànq dama ko waxul dafa def albadal la def dix-septième cours ci ni mu toftalee téere bi te pourtant ci tawaabiyan yi la lan moo tax mu def ko ndax cours buy albadal ma suñu koo gis gisuñu ko woon ci tom bu njëkk ba te annaatu dañ koo gisoon moo tax defu ko moom numérotu ko da ko boole ci kuuru attaabian mook al atfu ñoom it gisoon nañ leen moo tax albadal na comme que cours bu bees la mu def ko numéro 17